baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walwaznu yowmaidin alxaq faman thaqulat mawaaziinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñett bi mu ne wa ma fal walwaznu kon waxoon na ci laaya bii ñu génn ne wat na ne dina xabaare ñi nga xamante ne nii ci kaw xam-xam nag ñi nga xamante ne nii mooy di wala naqussanna alayhim bi ilm mooy ne nit ñi bés dina ñëw ma daal di leen xabaare ci kaw xam-xam li nga xamante ne moom lañ doon jëf te ñun borom bi tabaaraka wa newuñu woon ñu absenté ca lañ doon jëf de mu ne nag bu keroogee mel ni ñu ne ko moo lool kañ lay xew mu ne wal wasnu bu keroogee nag màndexe gi nga xam ne balance bi nga xam ne ci lañuy peser seen jëf yi bu keroogee yawma idin bu keroogee alxaq mooy dëgg la de mooy loo xam ne maandu te justice balance yoo xamante ne nii day mat sëkk fa man thaqulat bu keroogee ko nag képp koo xamante ne nii daldi nay diis mawazinuhu way balance am mooy yu baax yi ginnaa diis yu bon yi fa ulaa'ika gaayoo yële humul muflihun ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi texe waaye waman xaffat waaye képp koo xamante ne nii nag dafa dafa woyof mawazinuhu la nga xamante ne ñooy balaasam mooy yu baax ya daldi woyof lool ba yu bon yëgin koo diis fa ulaayika gaa yoo yële muy borom balaas yoo yële alladina ñoom ñooy ñi nga xam ne xasiru anfusahum ñoom de daldi nañuy perte seen bopp de bi ma kaanu ndax lu ko waral ndax la nga xam ne moom lañ ne woon ca kaw suuf bi aayaatinaa ci suñu yàllaaye yi yadlimuuna doon ci tooñ doon ko weddi ne duñu ko jëfe ba pare li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daldi teg ay dëxël ñu ne ñoom dañ koy jalgati dañu koy romb seen yoon newu ci kon nag di ko weddi loolu la nag laay yii nii lan la mooy ne day nekk loo xamante ne nii day saxal yi nga xam ne mooy mooy mooy amuk alwazn li nga xamante ne mooy màndaxe yooyu nga xamante ne nii moom la ñuy màndaxee balance yi nga xam ne moom la ñuy peser li nga xamante ne mooy mooy mooy jëfu nit yi comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko fa man saqulat mawazinuhu fa ulai fa man fa xafat eh, mooy su fële sa suuratu idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qaala al insaanu maa lahaa yawmaydin tuhaddisu axbaarahaa bi anna rabbaka awhaa lahaa léegi nag ba muy wax fa man fa amma man fa man saqulat boog laa bëggoon wax fa man saqulat mawaaziinuhu fa huwa fii 'ishatin raadiya wala beneen saar bi wa man wa man xaffat mawaaziinuhu fa ummuhu haawiya wa maa adraaka maa hiya naarun haamiya laaya yooyu yëpp day saxal li nga xam ne mooy amuk li nga xam ne mooy li ñuy peser loolu nag ñaari affaire la mooy ne am na ci jamono yoo xam ne ndax aj affaire alaaxira dafa am ay bërëb yu wuute am na foo xamante ne nit ki jëf yi la ñuy peser comme ni nga xamante ne noonu la leere nii ci laaya yi noonu tamit la leere te li nga xamante ne nii moom la leere ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme xadiisu bitaaqa boo bële nga xam ne mooy mboyof sa xadiis bu siiw boo bële nga xam ne seydinaa wa mawlaana Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moo ko soloo te xadiis bi nekk ci sunan at-Tirmidi waaye naka noonu alimaamu Ibnu Maaja alimaamul Haakimi soloo na ko ak ki nga xam ne mooy bon moo leen jiitu mooy alimaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhim waaja nga xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne borom bi da koy ci jaam ñi koo xamante ne nii dañ koy génneel li nga xamante ne ni mooy ay jëfam lépp nekk quatre-vingt-dix-neuf yoo xamante ne nii ay mboyot yoo xamante ne nii yoo xam ne mais buñ ko ko génnelee ay téere téere jëfam mais benn bu ci nekk rek daanaka booy da ngay xool ba sa bët yem loolu la téere yi yaatoo léegi nag ñu wan ko ko lépp nag daanaka lépp du lu bon quoi yeneen suñu borom ne waa ji ndax sama malaaka yi ndax lii nga gis ñu bindal la ko nii lépp di ay ñaawteef daanaka ci li nga xam ne mooy téeméer bu manqué benn ci sa ji téere jëf yi lépp di lu ñaaw te benn téere boo ci xool day mooy fa sa bët ngay xool lépp du lu ñaaw waa lii yaa ko def wala déet mooy ndax danga koy weddi waa ji xam ne moom manu wax déet mu ne ko ndax sama ñi nga xam ne sama malaaka yi xam ne ñoo doon bind sa jëf yi ñoom doon la sot uh, wattu ñoom dañu dañ laa tooñ wala mu ne ko déedéet mu ne ko waaw léegi nag ndax am nga ngànt goo xamante ne nii moom ngay joxe goo tax moo taxoon yow ba bàkkaar yu toll nii nga def ko wala boog am nga yu baax loo xam ne moom ngay présenter ndax sinon yow sa mbir dara baaxu ci léegi nag léegi waa ji day noppi day tiit ba du am lu mu wax léegi nag mooy mu naan yaa rabb ay way yow sama boroom suñu boroom nag ne ko waaw am nga am nga am nga benn bu baax mu ne ko lan laa am mu ne ko tey kenn du tooñ kenn tey laa zulma alayka al kenn du la tooñ tey ñu génneel ko benn mboyat soo xamante ne nii mooy ab su ndaw boo xamante ne nii bu ndaw a ndaw a ndaw waa ji ba mu ko gisee moom dafa découragé quoi ah waaye yow man téeméer bu manqué benn ci ay téere yu toll fees dell yépp ak lu bon ma foog ne ñu teg ko ci balance bi saa yi affaire yi dara baaxu ci ñu ñëw tegal ma benn as mboyot ma foog ne lu ne non waa ji xaw a découragé suñu borom tabaraka wa taala ne nag waaw nañ ko teg rek nañ ko kii nañu ko peser ñu daal di koy teg ci beneen wàllu balance bi léegi nag mu gën a diis beneen bi nga xamante ne mooy téere yu bari yi nga xamante ne nii téeméer yu mank benn wa ca yu bon ya bii gin koo diis na ne lu tax mu ne ndax dafaa nekk ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu mooy ne ndax shahaada yi ñoo fa ne mooy ashhadu maa ngi seede waaja moom gëmoon na te seede woon na ma ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi tabaaraka wa taala te ndawam te seede na ndawam bii di seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam jaamam la te ndawam la léegi nag loolu mu gën koo moo tax fa ne falaa yaadilu ci yenn riwaaya yi amul lenn loo xam ne day gën a diis wala di mën a jàmmaarloo wala boog di di di di di ànd ak di tolloo li nga xam ne mooy mooy mooy li nga xam ne turu yàlla muy shahaadatu an la ilaha illa allah waa ji looloo ko sobe loolu nag day wan ne kon jëf yi dañ koy peser comme li mu wax ci laay yi laay yu bari ci alquran waaye nag am na yeneen jamono yoo xam ne ci yawmal qiyam nit ki ci boppam la ñuy nit ki la ñuy jël teg ko ci kaw balance yi peser ko comme ni nga xamante ne nii noonee la al imaam wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu daal di solo comme nim nee ci saxiixayn moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaam de dañuy indi benn waay boo xam ne bu ponkala ponkal te daal di fees ak yàpp mooy koo xam ne dafa duuf tellement ñu teg ko ci balance bi yawmal qiyam waaye fa yàlla de moom daanaka ba moom dafaa kiiwul sax moom daal wu fay mooy day ñëw boog yawmal qiyam laa yazinu inda allahi janaha ba'udah mooy fa yàlla sa waay peese wu fa sax li nga xamante ne nii mooy laafu yoo hatta laafu yoo sax waa ji mënu koo peese moo tax ci beneen riwaaya boo xamante ne nii mooy al-imaam ibn abi haatim moo ko soloo ba léegi ci mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañuy indi benn waay boo xam ne ak tawil njool al aqulu sharub nekk koo xam ne moom lu ne lu yëngu mu ne ko tëll mooy lekk kat la bu mën a mën a lekk fa ashru bu nekk koo xamante ne nii naan kat dëgg fala yazinu jun janaaha ba'uda nekkul koo xamante ne nii fala yazinu waa ji pesewul janaaha ba'uda li nga xamante ne mooy laafu yoo sax daal du koy peser te la nga xamante ne ni mooy balance ba de kon nag loolu day wan ne mbir yaa ngoongu dañuy peser jëf yi waaye ni nit ki ci boppam dañ koy peser lool nag ay bërëb la yu wuute moo tax Seydina Daawud alayhi wa wassalaam balance yu nganda nganda la nag keroog bi nga xamante ne nii ci la ko suñu borom tabaaraka wa taala daal di wan balance yooyu ba mu ko gisee moom yooyu nga xam ne ci lañuy ñuy jëfu jaam yi ba mu ko gisee mais alayhi salaatu wassalaam dafa jaaxle dafa jaaxle ne waaye yow borom bi sama borom tabaaraka wa taala mais kan moo mën a feesal lii nii bagaas yu rëy yi ana mbindeef mën na koo feesal borom bi loolu mbindeef mën naa feesal li nga xamante ne nii mooy balance yu rëy rëy rëy loolu moo ndax loolu mën naa ne suñu borom ne ko yow Daawud alayhi salaatu wassalaam ne ko bu ma gërëmee sama jaam dama même bu defee benn jëf benn tàndarma bu mu saraxe te yàlla tax rek man na koo feesal yow Daawudu alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir maa ngoo ngële lu am la wuteeg ñi nga xam ne ñooy mu'tazila yi nga xamante ne nii dañ koy bañ moom kuréel la woon ci kuréelu ahlul bid'a walla yi nga xamante ne nii waa bid'a lañ ak topp bànneex te feeñoon ci li nga xamante ne nii mooy ci réew ci ci goxu jullit yoo xamante ne nii ñoom moom dañ koy bañ nan dañuy utiliser seen xel lu bari naan yooyu xelluwul te façon yooyu ñoom ñooy bañ li nga xam ne mooy ba mooy mooy mbugalu bàmmeel ay naan bu ñu bumbu woon bàmmeel yoo du ñu ko fa gis te loolu nag nekkul nag lulul wax la ju tukkee an dalalatihim mooy ci seen cànkute gi nga xam ne moom lañ newe ci wàllu pas-pas ñoom al mu'tazila waaye lii lu sax la ci sunna sax ci alxuraan kene balance yi lu existe la loo xamante ne nii noonu lay demee te borom bi tabaaraka wa la noonu la ko bëgg jaam bi daal di koy gëme noonu nële